te du xun saa non góor la goo xam dafa liñ naan dafa rafet lool waaw ba mën laa fitnaal kooku moom bu ko nuyu nu man di demee moom bul mu saafaan moom <laughs> yow góor gi lay wax ah. waaw yàlla <laughs> waaw loolu nag waxoon naa la fi bi ñuy bi muy wax yu mel noonu ci Riyad bi am na ñu ko gisoon ma ne la léegi ñun comprendre nañ lu tax exactement ñoom ñu doon bañ loolu waaw dar ul mafasid googee doon bañ lu ñaaw daal bi parce que xam nañ léegi ni nguur jigéen tase loolu wal iyaazu billah waaw al imaam al-Xattaabi rahimahullah ibn Battaal al imaam al-Haafiz euh, ibn Hajar rahimahullahu ta'aala mu ne qaala ibn Battaal mu ne ibn Battaal de nee na al imaam ibn Battaal al-Maaliki al-musaafahatu joxante loxo moom xasana bu baax lu baax la inda aammatil ulamaa ci boroom mboolem boroom xam-xam yi mu ne waqad istahabbaha Malik imam Malik sopp na ko ba'da karahatihi parce que bi imam Malik dafa doon sit waaw mais bi mu gisee mbir leer yooyu que ne bon lii sunna la kat saxaaba yi dañ ko doon def mu daal di koy sopp waaw waaw <laughs> wa léegi nag kanta al imam an ci al azkar al muntaxab min kalaami sayyidil abrar alayhi salatu wassalam ci faslun fil musafaha mu ne kon faslun fil musaafaha buntu bii wax ci wàllu li nga xamante ne mooy joxante loxo mu ne i'lam xamal ne annaha sunnatun mujma'un alayha 'inda at-talaaqi mu ne xamal ne sunna la boo xamante ne bu ñu dëppoo la jamono ji nga xamante ne moom la nit ki di daje ak keneen bu ñuy dajante léegi après boo indi na fi xadiis mu tudd xadiis yi nga xam ne moom lay indi ci bunt bi hadiisu Ka'b ibn Malik bi ñu la waxoon sànq eh, te imaamul Buxaari yi daal di koy tudd ci keroog bi nga xam ne ci la eh, eh, tuuba ñëw te lool mu ngi ci saxiix yi mu ne Seydina kii jóg Talha ibn Ubaydillah daal di koy fa saafahani wa hanna'ani indi tamit hadith yi nga xam ne mu ngi ko indi fii mooy bi ci tegu se bu Seydina Anas bi waa Yaman bi dikk loolu lépp mu daal di koy indi ak li Yonent bi sallallahu wax tamit muy ñetteelu hadith. Euh, bi nga xam ne moom la teg ci suñu Riyad bi nii ñaari jullit yoo xam ne du ñu daje ñu fayata saafa xaani ñu daal di joxante la loxo nuyowante lu dul ne dinañ leen jéggal laata ñuy tàqale ko ak yu mel noonu mu indi xadiis yu mel noonu yépp nag mu ne waalam anna hadhihi al musaafaha mu ne nag alam ginnaaw loolu ah al imam ah indi na ci xadis boo xam ne euh, euh, rahimahullahu taala euh, yooyu yëpp indi na ko waaw indi na yoo xam ne jarul ñu ciy wax sànq mu ngi moom daal dina koy indi surtout xadis bi nga xam ne moom la Ataa di wax ne tasaafahu yadhabu muy Ataa ibn Abdillah al-Khurasani mursal la nag mu ne yeneen saa saam dane tasaafahu yadhabu al-ghill wa tahaadaw tahaabu tadhabu ash-shahna ah mu ne yeneen saa dane tasaafahu dee leen joxante loxo bu ngeen di nuyoo noonu yadhabu al day yóbbu li nga xamante ne mooy ak kañaan buy nekk ñëkk-ñëkk yooyu di nekk ci diggante ay àndandoo wa dee leen joxante kado tahaabu bu ko defee ngeen sopante bu ko defee loolu tadhabu ash Euh, mbañanteeg ñëkk-ñëkk yooyu tamit day deñ waaw mbañanteeg am loo jàppal yooyu kado joxante kado day xam ne ah ndeke waaji kat man appréhension yu baaxul jàppoon naa ne waaji bëgguma ndeke ah waaye bëggal na ma jàmm ndeke te kat ah waaw loolu moom daanaka këram lu fa baax lu nekk mu yónnee ma yónnee ma nga as as <laughs> waaw kon loolu yëpp euh, euh, nekk yoo xamante ne da cee indi waaw indi na yooyee moom al imam après nag mu ne waalam xamal anna hadhihi al musaafaha mustahabba xamal ne mooy joxante loxo gi e, loolu boo daje lu ñu sopp la inda ci bépp hein e, e, daje buñ daje waaw am na yeneen xadiis yoo xamante ne nii da koy da koy tegtal comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar ne wa akhrajahu Abu Bakr ar-Rubayani ci musnadam mu ne min wajhin akhar an al bara sayyidina al bara eh, radiyallahu anhu mu ne laqitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa saafahani waaw mu ne damaa dajeek yonent bi saa saa mu nuyu mooy mu nuyu man daal di may jox loxo seere laa ma fa qultu ma ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kuntu ahsibu wala ahsabu boo ci wax baax na anna hadha min ziyil ajam fa qala nahnu ahaqqu bil musafaha waaw mu ne eh, eh, eh, bi ma bi ma yeneen saa salaam moom albara mu ne yeneen saa salaam dama dajeeg moom mu nuyu ma ba pare seere ma laa mee waaw après ma ne yeneen saa ma ne ko ah yeneen saa salaam man de damaa yaakaaroon ne lii ci li ñuy xàmmee bi mooy baax yi ñi nga xam ne du ñuy jullit lañ waaw ñoom la tudd al ajam hein comme ñoomin ñoomin Kisra côté yooyu Kaysar ak xeet yooyu man ma foogoon ne wala waa xabasa yi wala yu mel noonu ma foogoon ne loolu pour ñooñu la yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñun ñoo gën yey ñun julli ñi ñoo gën a ci musaafaxa se serrer la main entre ñun waaw kay kon loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nii euh, euh, euh, day day ñëw yeneen yi nag xadiis yooyu imaamu yi dina ko tudd ci suñu bunt bi insha allah al imaamu Nawawi rahimahullahu taala ci al azkaar kon bi mu waxee lool mu ne wa amma waaw ka daal nag ginnaaw bi mu ne wa'lam anna hadhihi al-musafaha mustahabba inda kulli liqa xamal ne nuyoote googu daa nekk loo xam ne lu ñu sopp la ci daje bu nekk mu ne wa amma ma taadahu naasu li nga xam ne nag nit ñi dañ koo aadawoo min al-musafaha ba'da salati subhi wal asri fala asla lahu fi ash-shar'i ala hadha al-wajh ala hadha al-wajh mu ne kanta bon loolu ñoom lu ñu miinoon la man gisuma bon man fii gis naa fii mbokki arab yi ci ci faransa waaye gisuma bon ñuy def lii quoi xam mais mbir yaay aada la yoo xam ne ama ñoom dañ ko doon def foofu la ca biladu Sham ak nit ñi eh, am naa lu siiw la woon eh, mu ne kantaa li nit ñi aada woo minal musaafahati di joxante loxo ba'da salaati subhi ginnaaw jullit suba gu nekk wal asri ak tàkkusaan fala asla lahu fi shar'i loolu amul cosaan ci ci ci sharia ala hada looji ci wàllu mu mel nii mooy façon bi ñu koy defee moom loolu amul amul amul foo xamante ne mooy jagleel ko noonu waxtu woo xam ne suba abdullah ginnaaw jullit suba ak ak asr ñu koy defante loolu moom amul amul cosaan ci sharia waaw <laughs> walakin la ba'sa bi mu ne waaye amul amul problème bi fa inna asla al musaafahati sunna ndax cosaan jëf joojee sunna la waaw wa kawnihim ak seenu nekk nag xaafadu alayha fi ba'd al ahwali wa farratu fiha fi kathir min al ahwal aw akthariha la yukhraj la yakh la yukhriju dhalika al ba'd an kawniha min al musafat allati warada shar'u uh, bi asliha mu ne nag le fait que ñoom ñu ne ñu ñu ñu jox ko ñu ñu koy wattu lool nuyante gi gi seerante laa ne bii ci yenn xaal yi mooy diggan ginnaaw julli suba ak ginnaaw julli tàkkusaan ba pare nag euh, daal di ci euh, euh, kii quoi mooy ñàkk a joxal solo waaw ba pare ñu gàttañ lu ci voilà loolu mooy baat wa farratu fiiha ci li ëpp ci lu yeneen xaal yi ak wala li ci ëpp ah loolu génnewul le fait lañ koy def ci yenn yee kese loolu génnewu ko ci musaafaxa gi nga xam ne joxante loxo gi nga xam ne moo rot ci sharia waaw bi asliha léegi nag après muy dëgëral lool mu ne waqad zakara shaykhul abu muhammad ibn abdissalaam lay wax ah, rahimahullahu taala fi kitaabu alqawaid eh, eh, anna albidaa ala xamsati aqsam mu ne lool al imam al izz ibn abdissalaam eh, ci téereem boobu moom dafa di alqawaid bi muy ñëwee ci wàllu bidaa dafa ne bidaa dafa composé ci cinq aqsam waaw waajiba mooy eh, juróomi wàll boo am dafa war am loo xam ne muharrama dafa xaram am loo xam ne makruh dañ koo sib am mustahab ba loo xam ne dañ koo sopp wa mubah ak loo xam ne eh, lu lu lu lu dagan kese la waaw mu ne ba eh, te muy wax lool misaal yi mu joxe ci bid'a gi nga xamante ne wa min amthilati al bid'a al mubaha al musafaha aqiba as-subh wal 'asr mu ne lool bokk na ci bid'a yi nga xamante ne dagan la mooy joxante loxo ginnaaw julli suba ak li nga xam ne mooy tàkkusaan walla alam nga xam ne kon siiwoon na foofu ba ay misra ak yooyu hmm? kon eh, eh, lii nii la al imaamu Nawawi wax même bu dee ne ku mel imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci al-Fath bi mu bi mu toxalee waxu imaamu Nawawi bii nii ak eh, dane ah <laughs> ah ah qultu lin-nazari fiihi majaal fa inna asla as-salaati an-naafila muraghaba mu ne ndax kat ah lii imaam bi wax nag cheikh bi wax nag am na lees ciy seet de waaw seet moom am na ci wàll ndax sikk nekkul ne julli naafila sunna la waaw cosaanam mooy sunna la boo xam ne bu ñu sopp la mu ne wa ma zalika fa faqad kariha al muhaqqiqun ma ànd ak loolu ñi nga xam ne ñoo xóotal masala mi ci boroom xam-xam yi daal dinañuy sib taxsiisa waqtin bi du biha duna wax jël yooyu mooy euh, julli naafila comme jékki rek julli naafila noonu loolu lu ñu sopp la boo jàppee ba pare nangam ak yooyu yooyu yëpp waaye ak yeneen yeneen waaye jël ko daal di koy jagleel benn waxtu boo xam ne tout le temps waaye moom day bàyyi lippam ñëw kii ci te bokkul ak yi nga xam ne ñoo rot ci suñu la comme salaatu duha voilà mais boo xam ne moom moo ëpp waxtu boppam comme mu ne man daal xaaral euh, diggante tisbaar ak tàkkusaan am na benn heure boo xam ne moom la ñu naan comme tisbaar bi ñu ne quatorze heures la wala treize heures trente moom nag tous les seize heures pile tàkkusaan dix-sept heures moom tous les seize heures pile rek moom bu moom moom mu ne dafay naafi la quoi mu ne par exemple <laughs> mooy lu mel noonu mu ne loolu ñu xóotal masala bi daal dinañuy euh, euh, sit hein faqat karihal bo wax waqtin bi du aduna wax ñu jël ko jagleel ko beneen doo du euh, wëllif beneen mooy bu dee da nga teg sa xol sa xel dem ci bon nga ne man daal naa jullil yàlla loolu kenn waxul ne dañ koo sib mais jël loo xam ne mooy benn heure boo xam ne yow rotul ci sunna yow yaa ko utal sa bopp mu ne loolu ah am na ñu ko sib de ci boroom xam-xam yi waaw <laughs> eh, mu ne eh, eh, bon am na sax ci ñoom ñoo xam ne bon euh, ma atlaqa tahrima misle zalika euh, euh, ñoo xam dañoo joyal waaye lii noonu loolu dëgërul nan la ñu waxee loolu dafa xaram loolu moom dëgër defu waaw loolu loolu moom dëgërul diitu moom waaw loolu kay lu ñu mën a wax loo wax a wax te loolu sax karaaxa googu sax ñuy wax euh, euh, lu ñuy seetaat la parce que euh, muhaqqiquna yooyu muy wax affaire bi lenn la mooy li yonent bay saa saa wax ne iklafu min al amali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu lu tax dugalul loolu <laughs> ah yenu leen ci eh, li nga xam ne mooy eh, eh, ki jëf yi loo xam ne lu ngeen àttan la ndax borom bi du du du bàyyi di leen fay fekk wu ngeen di bàyyi jëf léegi nit koo xam ne dana man lii maa ko def sama naafile la sama diggante sama borom ku mu neex ci jaamu yàlla yi nga ut ci dara loo xam ne yaa koy respecté utal ko loo xam ne waxtu wu ñu xam la loolu moom dafa sax ci sunna te yonent bay saa saam moo ko wax ne li tëb ba pare mu teg ci li ëpp li gën fa yàlla mooy li nga xamante ne maa da maa duuwi ma ale yi li nga xam ne nit ki da cee sax wa in qalla même du leen fa néew kon lan moo lan du tax ñu naan mbir mi sit googu sax lu ñuy seetaan la lii imaamu Nawawi wax daraa ko ci génnewul voilà dara ci génnewul ne pourquoi pas pourquoi pas sauf que bon amaana ñoom niñ koy defee nii loolu la ci al imaam al jubl que ne euh, mooy subhu euh, ba pare li imaamu Nawawi wax tamit loolu tamit beneen day indi beneen problème mooy yow daanaka euh, bon fooguma ne ñooñ dinañ ko neenal bu dee ne dañoo tukki waaw waaye daal hmm, sëy nal baraam yi li wax ak yooyu mais mooy le fait mu ne dañoo ëppal dañu gàttañlu ci xaal yu bari yoo xam ne moom la kiiwe ba pare daal di koy jagleel benn benn waxtu ay waxtu kese loolu même bu dee rotewul ci sharian yi mais génnewu ko ci voilà loolu bon loolu moo moo am quoi <laughs> waaw euh, euh, euh, kon loolu bon am na ñeneen nag ñoo xamante ne nii comme alqaari yi ñoom ñoom dañoo ñëw ne waaye loo waa loolu imaam wax noonu lu ñu war a seetaat imaam Nawawi ne loolu daa wala yaxfa anna fi kalaam al imaam naw tanaaqud li anna ityaan as-sunnati fi ba'd al awqaat laa yusammaa bid'a ma'a anna amal an-naas fi al-waqtayn al-madhkuurayn laysa ala wajhi al-istihbaab al-mashruuc waaw fa inna mahall al-musaafaha al-mashruuc awwal al-mulaaqaat wa qad yakuunu jamaa'a yatalaaqawna min ghayri musaafaha wa yatasaahabuuna bil kalaam wa mudaakaratil ilm wa ghayri muddatin madida thumma idha sallaw yatasafahun fa ayna hadhihi min as-sunnati al-mashru'a wa lihadha saraha ba'du ulama'ina bi annaha makruha hina idin wa annaha min al-bid'i al-madhmuma waaw al-Qari moom daa jàpp ne loolu <laughs> pourquoi pas mu ne <laughs> du du ku la lu tax du nekk bida ah xam ngay maamu nawee dane malgré ñoom li ñuy def noonu même bu dee ne rotewul noonu ci charia waaye du du bida du du du du du loo xam ne génnewu ko ci copp quoi loolu nag laal xaar yi di wax naan ne bon eh, lii imaam wax nag eh, umpala te eh, nëbbuwul que ci waxam ji am na genre contradiction waaw ndax indi na goo xam ne ci fii ba'dil awqaat ak sunna goo xam ne da indi ko ci yenn waxtu yi ah duñu ko tudd li nga xam ne mooy bida ànd ak que nit ñi ah ci ñaari waxtu waxtu yooyee ñu ko def mooy julli suba ak tàkkusaan eh, nekkul ci loo xam ne ci wàll woo xam ne wu sarian eh, sopp ndax ah. ndax musaafaxa ci boppam bi ñu yoonal mooy bu nit ki bu ñuy njëkk di daje waaw mu ne te mën nañ nekk mbooloo boo xam ne dañuy daje bi ñu dajee defuñ musaafaxa te au lieu ñu def ko defuñu ko ñu xëyandoo nekk nekk àndandoo di waxtaan waaye na mooy ñu ànd di waxtaan nekk di waxtaan bi ñu njëkkee daje defuñu musaafaha waxtaan toog ah fàttalawante xam-xam jamono yu bari léegi bu ñu jullee ba pare daal di jóg di def musaafaha boobu mu ne ah fa min as-sunnati al-mashru'a <laughs> lii fan lii lii lii ana lii ban lien la am. ban lëkkaale la am ban jokkoo ban ban ban lëkkaale la am ak ak ak ak sunna bi nga xam ne mooy li imaam tudde fii comme inda liqa baabu istihbaabil musaafahati inda liqa te bi muy tàmbali gis nga sànq li wax ah i'rab wa'lam anna haadhihi al-musaafaha mustahabba inda kulli liqa ci bépp daje waxuñu la daje ku tukki kese mooy nga daje génn sa kër daje sa benn xarit boo xam nee na bokk koñ bi kooku sopp nañ nga jox ko loxo nga assalaamu alaykum nga jox ko loxo mu jox ko loxo voilà mu ne ñii nag alhamdulilah defuñ lool moo tax waxu alqaari bi lu jar a bàyyi xel la tamit waaw parce que bon euh, parce que imaamu Nawawi ni mu waxee boo seetloo day mel ni gaa yi dañ koy neenal bu ñuy daje <laughs> waaw bu ñuy sànq li mu bëggoon mooy bon foogu ma ne dinañ neenal lool mais ni mu ko waxee dafa mel ni loolu lay niru moo tax ama en tout cas alqaari loolu la ci dégg te moom itam waxam day yenu lool que ne dañ koo neenal ci jamono yu bari gàttañ lu ci ba pare Euh, daal di koy euh, mettre l'accent ci jamono yoo xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko ut quoi comme après julli euh, fajar <laughs> suba ak li nga xamante ne mooy tàkkusaan léegi nag moom nag al-Qari rahimahullah mu ne yow gars yi dañuy daje du ñu nuyoo du ñu joxante moo dinañ nuyoo salaamaaleykum mais musaafaha goog sunna goog du ñu ko def toog waxtaan toog wala fàttaleen dalam xam léegi buñ jullee fajar ba pare wala buñ jullee kii après tàkkusaan ñu jóg nag daal di musaafaha mu ne lii adaban sunna alors que musaa bu xam mooy bu ngeen di daje ñii dañoo daje ba ñuy njëkk a daje defuñu ko ñu toog waxtaan nekk <laughs> ba jóg waaw loolu nag c'est vrai que affaire boobu tamit le fait loolu lu jar a bàyyi xel la quoi loolu moo tax euh, Imaamu Nawawi ñun côté bi ñu doon waxee mooy le fait que nit ki mooy li Imaamul Haafis Ibn Hajar doon wax. exemple bi mu joxe naan euh, ci sunna euh, salaatul euh, sunna yooyu nga xam ne dafa nekk yoo xam ne la lu ñu sopp la waaye lu fekk ñu koy jagleel benn lool lañ doon wax ne loolu lan moo lan la lu tee nit ki man koo def waaye pas nuyoo bi ah waaw nuyoo bii moom mooy booy dajeek nit parce que loolu sax lay kii quoi nga nuyoo moom waaye ngeen toog kii waaye booy jóg waaw kay man na dugg tamit le fait que le saa salaam waxoon ne bu ngeen di dugg nuyoo leen bu ngeen di dem nuyoo waaye dafa mel ni ñii jóg bu dee ci wàllu woowu mën nañu ko dégg waaw que waa ji buy dem di buy ñëw nuyoo joxe loxo ba pare buy dem nuyoo joxewaat loxo loolu moom gisuma lu ko ci génne. te day niroog la yeneen saa waxoon ne bu ngeen ni ñëw euh, bu mujj bi mooy booy génn nagam nuyoo bu njëkk bi nga nuyoo woon ginu la yeey bu mujj bii ngay def. loolu bu dee bi muy ñëw dafa def musaafaha bi muy dem musaafaha loolu loolu gisuma lu ko génne ci mbir mi waaye ñii li Imaamu Nawawi di wax tamit day mel ni. keneen mbir mi lenn la mooy ñoom bu ñu dajee duñu musaafara en tout cas alxaar yi loolu la ko waxe te imaamu Nawawi waxam li ñu la wax sànq niru na loolu waaye bu ñuy dem bu noob du du ñuy dem sax bu ñu jullee <laughs> suba peut-être bu ñu jullee dañuy dem waaw peut après wala tax ko saan après ñuy def musaafara goog waaw loolu nag jagleel ko loolu tamit loolu c'est problématique voilà loolu moom c'est problématique loolu mën na nekk loo xam ne problématique la wallahu taala alam <laughs> léegi nag moom la wax ne waay yow ah kon fa ayna hadihi min as-sunnati al-mashru'a mu ne lii moo tax lenn ci suñ borom xam-xam yi ne lii dañ koo sib ah, façon bii moom dañ koo sib waaw ba ñenn ñi sax yóbbu ko ne lii ci bid'a yi nga xam ne yu ñu yu ñu ŋàññ yi la waaw waaw kon nag <laughs> loolu la quoi waaw mooy exemple euh, euh, al-Izz ibn Abd as-Salam bi Euh, loolu <laughs> ne bon bokk na ci bidaa yi nga xamante ne nii al mubaaha ah, eh, yu eh, mooy al musaafa al musaafa aqiba subhi wal asri bon ah, mm, eh, mooy moom bidaa la ko c'est vrai que le fait mooy le fait que jagleel ko noonu te bu dee duñ ko def avant mais daal al amru waasi <laughs> waaw al imaamu Nawawi daa jàpp ne loolu waaw mën nañ ko ci boole topp al Izz ibn Abdissalaam sultaanul ulama waaye ñii dañ ne ah imaamul xaafis ne a ah, am na lees ci war a sedde <laughs> loolu ay nagal imaamul qaari comme ni ko borom ki eh, to ki inde eh, tuhfatul ahwadi al imam al mubarakfuri wa hamdi rahmatullahi alayhi loolu eh, lu ama am solo la <laughs> kon daal mooy musaafaxa bu ngeen di daje loolu mooy sunna fi nga xam ne moom lañ gis saxaaba yi doon ko def waaw kanta jagleel ko benn julli moom euh, bon bu ñu jullee ba pare bu dee dañuy quitté woon te mooy li ma wax sànq bi ñuy daje def nañ ko bu ñuy dem def ko loolu gisuma lu koy tere allahu tabaraka wa taala alam ah, léegi kon xam naa dañuy yén ni bon imaamu Nawawi am na lu mu ci teg xaaral xaaral xaaral xaaral am na lu mu ci teg ah mu ne faslun wa yustahabbu ah ah wala lool nañ bàyyi bii di ñëw hein nañ bàyyi bii di ñëw ko insha allahu taala euh, loolu nañ bàyyi ba bii di ñëw xanaa rek buñ amee lenn luñ ci yokk mooy li al imaam al xaafis ibn xajar lool ci imaamu Nawawi mi ak ñi ko jiitu woon ñoo ko wax voilà ñoom ñoo ko wax ci lu jiitu imaamul xaafis bi muy traité lii après daal di ko ciy boole bi mi naan wa yustasna min umum al amri bil musafaha al mar'atu al ajnabiyya al mar'atu al ajnabiyya wal amrad al hasan <laughs> mu ne dañuy seppee nag yoonal sopp gu ñu sopp ak sunna gu mu nekk joxante loxo eh, yow góor bu ko def koo xamante ne jigéen la boo xam ne da nga koo mën a denc étrangère la ci yow ah non non non al al mar'atu koo xam ne man nga koo denc soxna même bu dee sa doomu bàjjen la sa doomu nijaay la ñooñu duñu sa kii ah ñooñu duñu sa mahram de ñooñu man nga leen a naka ñooñu amoo droit nga ñëw fekk leen ci bërëb aywa di joxe loxo ñëpp ñëw ba ci ñoom jox leen loxo comme ni mu siiwee loolu ñàkk xam la voilà yàlla tere nag nga ñëw benn man majel bu jógee ne moom ñëw ci mbooloo mi di joxe loxo ñuy agsi ci yow da nga naan ko noonu waaw léegi nag gaa yi dinañu kaasa ah, yow to waay yow way toroxal nga ñu waay non yàq nga kii bi quoi non wàcc nga suñu kii tamit toroxal nga femme bi man a déet toroxal femme bi yéen a ko toroxal man dama koo yëkkati ah waaw mooy loxoom yi waru koo jox ku ko lawul waaw loolu dama koy préserver li nga xam ne mooy boppam yéen ngeen ngeen ci kii ñenn ñi di sàcc plaisir ñenn ñi même buñ ko deful c'est la même chose c'est ngeen bëgg maa dal yéen yéen a ma dal ay far ayyul fariqayni ahaqqu bil am ñaari kuréel yi man ak yéen kan moo ci gën a yey nekk ci kóolute waaye ngeen may discours. grand yooyu waaye booy na booy booy booy da ngay décorer quoi non non non booy nañ décorer ko quoi non xoolal nag kaw saa saa yi mos nga ko fan bi quoi oh oui xoolal rek non non non mais booy nag booy booy booy booy booy il faut plus faire ça quoi. ma ne ah déet pourquoi pas bu ko defee ah waaye na aadat ah, ah, ah, bu delluwaatee ci li mu defoon rek man ot damay delluwaat ci li ma def waaw loolu la. bu ngeen ciy delluwaat ma ciy de bu ciy delluwaat ma ciy delluwaat waaw parce que daal yow daal pour teral loolooy teral faat bi def lu yàlla xaraamal yeneen saa salaam tere maanaam léegi loolu daal moo may waaw na jaatee nit ñi mais loxoom masula laal loxoy jigéen ko law loolu lu ama am solo la kon moo tax bil musafaha al mar'atu dañ ciy seetee nuyoo boobu joxante si seeree laa ne jigéen bi nga xamante ne jigéen la boo xam ne manoo ko man nga ko denc sa étrangère la bu dee sa yaay loolu man nga ko moo man la jigéen ak jigéen man na nekk waaw comme ni góor ak góor mën a nekk góor jigéen ak góor boo xam ne sa maxaram la lool man na nekk wal amradil hasan mooy ki nga xam ne al amrad mooy ki nga xam ne amul sikkim waaw góor la boo xam ne mag la nii waaye lex yëpp ko liis amul benn sikkim ba pare daal di rafet mu ne kooku dañ ko ci kooku yow góor gi yow ci sa bopp bul nuyu ku mel noonu waaw kon nga gis ne ñi ñuy woonaan leen ay playboy nga xam ne xuuf ñoom ñoo koy xuuf sax ñoom ñoo gën a am sikkim mais dañ koy xuuf ba mu set tous les matins wala tous les deux matins waaw ngir niru niru lu benn actrice ou acteur bokk ak yu mel noonu ñooñu ci boppam ñu mel noonu di jaay playboy ñoom ñoo nekk ci kii bi di seetu saa su ne di kii di laal seen bopp yi kii diw xool nii nangam ak nangam ñooñu dañ naan la ñooñu moom yow ku mel noonu bu ko nuyu waaw <laughs> waaw te sànq moom laa doon am dund bi ñuy tàmbali li tax boroom xam-xam yi doon ko wax ñun léegi xam nañ ci lu bari al imaam al xaafiz yi nawawi ci bu ñu ñëw ci yeneen xadiis yi insha allah dina ci taxaw bu baax côté boobu léegi est-ce que bu dee aminatil fitna nag bu dee bon kii wóolu na mu ne même looloo ci yem laa wax aminatil fitna am laa waaw kooku ndax day nekk dañ ko yemalek ki nga xam ne mooy jigéen bi nga xamante ni étranger la ci yow voilà mu ngi noonu waaw loolu moom lu clair la kon wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw nii ñu yem ni bii di ñëw ñu jël xadiis ba léegi bi ci tegu muy huit cent quatre-vingt-six di xadiisu Seydina Anas ba léegi